A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu al-imaamu al-xaafidu abu muhammad Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullaahu ta'aala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaam alayhi salaatu wa salaam fi kitaabi salaa fi baabun jaamic. an jaabir ibn abdillahi radiyallahu anhumaa anna Mucaaz ibn Jabal radiyallahu anhu kaana yusalli maca rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam cishaa al-aaxira summa yarji'u ilaa qawmihi fa yusalli bihim di wax ci xadiis 119 ci jataay bii ñu weesu jeexalaguñu woon téere buntu bii nii mu ne an Jaabir di téeméer ak fukk juróom-ñeent mu ne an Jaabir ibn Abdillah mu ngi jële ci xalxaa bii Jaabir di doomi Abdillah anna Muaaz ibn Jabal muy nettali ne kër Seydina Muaaz di doomi Jabal radiyallahu anhum ndax Seydina Jaabir Abdallah boobu di baayam saxaaba la woon Seydina Muaaz it saxaaba la kaana radiyallahu anhum kaana nekkoon na yusalli doon julli ma rasulillahi moom Seydina Muaaz radiyallahu anhu doon julli ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak moom mooy mu jiite ko insha al axira li nga xam ne mooy gée mooy isha gu mujj gi mooy gée summa ginnaaw gi yarji'u ilaa qawmi mu dellu ca ay ñoñam ca quartier fa mu dëkk ca Medina fa yusalli bihim mu daal di leen jiite tilka salaa julli joo jële nga xam ne mooy géega mu jullee yonent bi saa saa ba pare moom mu ñëw di jiite ay ñoñam noonu le kon al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid rahimahullah muy wax ci xadiis bi ci tegu ci téeméer ak ñaar fukk di mu ne an Anas ibn Maalik radiyallahu anhu annahu qaala kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi shiddati al-har fa idaa lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu fi al-ardi basata thawbahu fa sajada alayhi kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne an Anas ibn Malik mu ngi jële ci Seydina Anas di doomi Malik radiyallahu anhu annahu qaal nee na kunnaa ñun de nekkoon nañ ñoo xam ne nu salli dañ doon julli ma rasulillahi ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fi shiddatil har ci tàngooru li nga xam ne mooy naaj wi mu tàng jër ci taraayu tàngoor wi fa ida lam yastati ahaduna bu dee kenn ci ñun saxaaba yi radiyallahu anhu manul an yu yumakkina mu daal di jàppandal jabhatahu jëwam mooy bu sujootee fil ardi ci suuf si mooy mu sujoot bu gee kenn ci ñun ndax tàngoor wi tar na goo xam ne suuf si tàng na tàng goo xam ne atmosphère bi tàng lool suuf si tàng lool bu dee kenn ci ñun manula sujoot sujoot bu baax ci suuf si eh, jàppandal jëwam ci suuf si nan la doon def basafa la doon lal sawbahu mooy yéreem la doon lal lambaayam la doon lal si fa sajada alayhi mu daal di ciy sujóot ci kawam kon nag al imaamu Abdul Ghani rahimahullah muy wax ci xadis bi ci tegu di téeméer bi ak ñaar fukk ak benn muy 121 mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yusalli ahadukum fi ath-thawbi al-waahidi laysa ala aatiqihi minhu shay' kon al imaam Abdul Ghani di wax ci xadiis bii nii mu ne an Abi Hurayra mu ngi jële ci saxaaba bi ñu naan seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaal neena qaala rasulullah mu ne qaala nee na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laa yusalli ngallawaay tere naa leen bu mu julli ahadukum kenn ci yéen fi sawbil waahidi ci benn benn yére boo xam ne bay benn yére ba nga xam ne benn bu yére kese laysa ala aatiqi te nekkul ci mbagg yi minhu ca yére ba shay'un dara mooy nga sa làmbaawoo loo xam ne yow yow yére bi nga sol mooy amul si sa mbagg yi mooy amul ci dara sa loos wi atiq voilà loos amul dara loo xam ne lu ci wékkul ci yére bi mu ngàllaaw taraxlaayu noonu rek nan da julli mu ne loolu voilà bu mu ko def laysa ala atiq voilà atiq mooy ci loos wi mbagg mi ci loos wi noonu dara newu ci bu mu ko def de kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullah muy wax ci xadis bi ci tegu di cent vingt-deux mooy li nga xamante ne nii mooy téeméer bi ak ñaar fukk ak ñaar mu ne an Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man akala thuuman aw basalan falyatazilna aw aw liyatazil masjidana man akala thuuman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana walyaquudu fi baytihi wa utiya sallallahu alayhi wa sallam bi qidr bi qidrin fiihi xadiraatun min buquul fa wajada lahaa riihan fa sa'ala fa uxbira bimaa fiihaa minal buquul fa qaala qarribuuhaa ilaa ba'di asxaabihi radiyallahu anhum falamma ra'aahu kariha aklaha qaal kul fa inni unaaji man laa tunaaji kon al imaam Abdul Ghani rahimahullah muy wax ci xadiisu kon 122 bi voilà laysa ala aatiqi mooy ci mbagg yi ci épaule am nekku ci dara voilà mooy mbagg yi euh, euh, biñ jóge sànq laysa ala aatiqi yi euh, minhu shay mu ne an Jaabir kon muy jëli kon ci Seydina Jaabir ibn Abdillah di doomi abdillahi radiyallahu anhuma mu ne an nabi muy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala neena képp koo xam ne man akala képp koo xam ne dafa lekk suuman li nga xamante ne nii <clears throat> képp koo xam ne dafa lekk li nga xam ne mooy laaj aw basala wala soble fal ya'tazil naa moo nañu beru quoi mooy bu na na nañu isolé wu mooy nañu beru aw wala boog mu ne wal ya'tazil voilà wa wal ya'tazil masjidana te na beru suñu jàkka yi quoi mooy na bu mu jege suñu jàkka yi wal yaqoon te na toog na dëju fii baytihi ca këram mooy julli ji moom baal nañ ko bu mu ñëw ci mbooloo yi na toog këram daal di ko fay defe <clears throat> léegi nag mu ne wa utiya ñu daal di ëndil nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi xidrin ci ab cin boo xamante ne nii fiihi nekk na ca cin la xadiraatun ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay togg daal ay fruits ay yoo xam ay kii nu tudd ay légum yu mel noon men baqul min buqul ci yoo xamante ne nii ci ay légumes la voilà xadiraatun min buqul yoo xamante ne moom lañ ko ëndil moo xamante ne nii dañ ko ko toggal muy ay xeeti légumes yoo xam ne moom lañ togg nag daal di koy ëndil ah fa wajada la hariha yonent mi alayhi salaam daal di trouver daj que palaat yi ñu ko ëndil daa am xet mooy xetu lim tudd sànq denn ci yim tudd muy laaj <laughs> wala li nga xamante ne soble yeeg yu façon yu mel noonu fasaala <coughs> léegi nag mu laajte. waaw mu laajte fa uxbira bi ma fiha ñu daal di koy xabaare li ci ne voilà leeral ko ko daal ne ko kon li ko lii ak lii moo ci nekk mu xam ne kon ah kon loolu daal moo tax bi ma fiha minal buqul ci li ci nekk ci ay façon légume voilà xam nga voilà ñoomin ñoomin façon ñoomin soble gaa yooyu yee moom ñoom la doon doon ak ñi ci des te dina ko wax <laughs> waaw léegi nag bi ñu ko ko waxee fa qaala mu ne qarribuha ah mooy eh, jegeel leen ko ilaa ba'd ashaabi mooy moom doy na ko waa nañ ko jegeel jox ko kenn ci sa saxaabaan yi waa radiyallahu anhum fa lamma ra'aahu waaja nag ba mu gisee que ne yonent bi saa saam kariha ak laha bon mooy bëggul lekk affaire bi lekkul affaire bi daal léegi qaala waa ji tamit ne ah léegi bi mu gisee loolu yonent bale saasaam waaw bi waaw fala maara aahu ba mu gisee saxaabaam boobale mu ne nañ ko ko jox kariha ak laha moom mu bañ a lekk affaire parce gis ne comme ko yonent bale saasaam lekk ko bon moom tamit bon mu ne kon naa def ni moom rek ah mooy bu bañ koo lekk léegi yonent ba saa saam ne ko ne ko kul noo lekkal lekkal fa inni ndax man unaaji damay déeyaale damay déeyaale di wax raa nag man koo xam ne laa tunaaji yow doo déeyaaleek moom voilà <laughs> mu ngi noonu le léegi nag seydina al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al Maqdisi rahimahullah muy wax ci xadiisu 123 muy téeméer bi ak ñaar fukk ak ñett mu ne waan jaabirin radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal man akala albasala wathuuma walkurraas falaa yaqrabanna masjidanaa fa inna almalaa'ikata tata'adhaa mimmaa yata'adhaa minhu banuu aadam kon al imaam Abdul Ghani rahimahullah muy wax xadis bi nga xamante ne nii mooy dernier ci buntu bii nii di baabun boo xamante ne jaami' la buy dajale mu ne wa an Jaabir mu ngi jëlee ci saxaaba bi nga xamante ne mooy Jaabir radiyallahu anhu anna nabiyya kene yonent bi de sallallahu alayhi wa sallama qaala na man akala képp koo xam ne dafa lekk albasala soble wa suuma ak laaj wal kurraasa ak ñoomin poireau mooy poireau <laughs> voilà fala <laughs> voilà mooy façon ci légumes yooyu la nga xam ne mooy seenu xet boo ko lekkee noonu mooy te toggoo ko voilà te toggoo ko mooy nga ñëw yëy ko noonu xam nga na gaay dañuy togg seeni seeni seeni seeni jën daal di teg ay soble yoo xam ne daggat yoo xam ne kenn togg ko voilà yoo xam ne yu ñorul la teg ko noonu wala boog ci laaj gi ñuy yëy yooyu la ne nag képp ku ci lekkati ci benn benn ci ñetti yii nii falaa yaqraban na ngal la waay bu mu jege kooku moom bu mu jege masjidanaa suñu suñu jàkk ji fi ñuy sujoote di fi jullee bu mu fi jege fa innal malaa'ikata ndax na xam ne malaaka yi de tata azza ñoom dañuy loru mimma ci li nga xamante ni nii yata azzaada ci loroo minhu ca loolee banu aadam doomi maam aadama yi alayhim salaatu wassalaam kon nagal imaam lool mooy xadiis bu mujj bi buntu bopp mu jàll ci xadiis bi nga xamante ne mooy beneen buntu kon al imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne baabu tashahhud an Abdillahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala allamani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam at-tashahhuda kaffayya bayna kaffayhi kama yu'allimuni as-surata min al-qur'an at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alayna wa ala ibaadillahi alsaalihin ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kon alimam abdul ghani ibnu abdulwaahid almaqdisiyu rahimahullah muy wax ci buntu bii nga xam ne ci version yu ñu yor mooy numéro 21 mooy ñaar fukk bi ak benn baabu tashahhud buntu bi nga xamante ne mooy buntu mooy di def tashahhud mooy boo toogee di seede voilà di taaya taaya ba lool ngay def noonu lañ ko tuddee comme que daa am shahaada da ngay wax ashhadu ci biir di seede loolu lañ tuddee mbir mi ak tashahhudu mooy dañ koo tudde lenn lu nekk ci biir mooy toog di taaya xam nga taaya taxiya mooy taxiya biñ déggoon fële ne woon dinañ ci ñëw buntu ma ngi nag moom lay wax rek mu ne ak tashahhud ndax dañ ko koo tudde ndax seede ga nga xam ne moom ngay seede ci biir mu ne an Abdullah ibn Mas'ud mu ngi jële xadiis ci Seydina Abdallah ibn Mas'ud di doomi Mas'ud radiyallahu anhu an xaannahu qaala nee na allamani rasulullah mu ne allamani xamal na ma te jàngal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam at taaya mooy doom nga mooy li ñu wax léegi di am dañ koy tudde taaya dañ koy tudde tashahhud mu ne ka fayya bayna ka fayyi sama ñaari ka sama ñaari mbagg yi diggante ñaari mbaggam mooy mu jàkkaarloo man daal di ma koy jàngal wonoo kaf fay ya mooy samay penk maanaam lan waaye <laughs> <laughs> kaf fay ya sa kaf fay ya sama ñaari penk diggante ñaari tenxam samay loxo yi sama ñu téye mu téye noonu sama diggante ñaari tenxam sama diggante li sama tenk yi kamaa yu'allimuka sama diggante samay ñaari tenk diggante ñaari tenxam kamaa keem ni nga xam ne yu'allimuni la ma doon jàngale ca suurata saar min alquraan ci alquraan léegi nag nan la ko jàngal yonentu Yàlla saa saa ko koy jàngal mooy kon dafa téye da koo téye ñaari loxoom téye ko nii di ko jàngal naan ko at tahiyaatu lillah mooy loo nga wax attahiyaatu mbooleem façon sant yi lu mbooleem façon nuyoo yi voilà nuyoo yi lillaahi borom bi dong la ñeel wasalawaatu mbooleem façon julli yi mbooleem façon xéewal yi wa tayyibaatu ak mbooleem façon xée yu teey yi wasalaamu mooy yàlla la ñeel voilà attahiyaatu lillah wasalawaatu wa tayyibaatu voilà assalaamu alayka assalaamu yal na jàmm yal na yàlla mi nga xam ne mooy du salaama alayka jàmmam jooju yal na nekk ci yow ca kaw ayyuhan nabiyyu yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatullahi ak yërmande yàlla yu màgg yi yal na nekk sa kaw wa barakaatu ak ay barkeem assalaamu alayna ginnaaw gi mu ne assalaamu li nga xamante ne yal na jàmm alayna nekk suñu kaw wa ala ibadillahi ak ci kaw mbooleem jaamu yàlla yi as-saalihiina yi nga xam ne ñooyu sell yi ta baax ashhadu maa ngi seede an laa ilaha ke amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg illa allahu ku dul borom bi wa taala wa ashhadu ta maa ngi seede anna muhammadan ke ne muhammad de sallallahu alayhi wa abduhu jaamam la wa rasuluhu ta ndawam la léegi nag al imam abdul ghani ibnu abdul wahid al-Maqdisiyu rahimahullah muy jàll ci xadis bi ci tegu muy 125 di téeméer ak ñaar fukk ak juróom mu ne wa fi lafdin ida qa'ada ahadukum fi salaati falyaqul attahiyaatu lillah wa dhakarahu wa fiihi fa innakum ida fa'altum dhalika faqad sallamtum ala kulli abdin lillahi salihin fi samaa'i wal ard wa fiihi falyataxayyar min almasalati ma shaa alimamu abdulghani ibnu abdilwahid rahimahullah muy wax ci xadis bi nga xamante ne nii mooy 125 ci téere bi mu ne wa fii lafdin nekk na ci benn expression ci beneen kaddu boo xam ne ci bi alei saatu salaam daf cee yokku ne ida qaada bu jekkee toog ahadukum kenn ci salaati ci julli fal yaqul na wax mooy bu toogee war a taaya na wax attahiyaatu lillah mbooleem xeetu façon nuyooyu rek lillahi borom bi tabaraka wa la ñeel wa zakara mooy mu tudd li mu tuddoon voilà mooy attahiyaatu lillah wa salawaat wa tayyibaat voilà wa fiihi nee na te nekk na ci hadis boo bële fa innakum yonent na saa saa ba mu paree lool da cee dolli ne fa innakum dëgg-dëgg yéen ida fa'altum zaalik bu ngeen defee lii de ah loolee bu ngeen ko defee faqad sallamtum nuyu ngeen ala kulli abdin ci bépp jaam lillaahi boo xam ne ñeel la yàlla bépp jaam boo xam ne jaamub yàlla la saalihin bu yiw ta baax fi samaa'i bu nekk ci asamaan yi wal ardi ak bu nekk ci suuf wa fiihi mu ne ta nekk na ci xadis boobee fal yataxayyar bu paree nag na daal di tànn minal mas'alati ci wàllu li ñuy ñaan di ko ñaan boroomam tabaaraka wa taala maa sha'a lu ko soob loolu moo tax mu nekk bërëbu nangu ñaan tamit kon nag al imaamu Abdul Ghani rahimahullah muy wàcc xadis bi ci tegu di xadis 126 muy xadis bi nga xamante ne nii muy téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn mu ne an Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahullahu annahu qaal laqiyani Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu fa qaal alaa uhdii laka hadiyya inna annabiya sallallahu alayhi wa sallam xaraja alaynaa fa qulnaa yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qad calimnaa kayfa nusallimu alayka fa kayfa nusalli alayka qaala quuluu allahumma salli calaa muhammad wa calaa aali muhammad kamaa sallayta calaa ibraahiim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid kon al imam abdul ghani ibn abdul wahid al-Maqdisi rahimahullah mu ne an Abdirrahman mu ngi jële fii nag xadis bii ci ko ñu naan Abdirrahman di jaamu ar-Rahman mi fees dell la gërëm ne ibn abi layla di doomi abi layla annahu qaal moom taalibe la woon ci yi radiyallahu anhum dundu na jamono yonente bi alayhi salaatu wassalaam waaye jotu koo gis moom mu laqiya nii daf maa dajeek man Ka'b ibn Ujra saxaaba la woon taalibe la woon ci yonente bi alayhi wassalaam mu daa dajeek man fa qaala mu ma alaa uhdi laka hadiya moo ndax duma la waay kadool ndax duma la defal jox benn kado defal la benn addiya bu rëy daal di la koy jox léegi nag inna nabiyya lool façon njàngale la walla ne ko ndax du wala jox kado nga yaakaar bu doon tey ñoom dañuy foog ne fii mu ne ay chèque nga leen di dóor wala yooyu waaye déedéet mooy lii li gën kado mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna nabiyya dëgg dëgg yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam yal na borom bi julli ci moom te daal di koy sëlmal ci moom xaraja alaynaa dafa mës a génn benn bés ci ñun faqul naa ñu ne ko yaa rasulallah waa yow ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qad alim naa dëgg-dëgg ñun de xam nañ kayfa nusallimu alayk naka la ñu lay nuyoo nañ la ci yow di la nuyu lool xam nañ ko waaye fa kayfa nusalli alayk waa naka la ñuy jullee ci yow yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen kuulu wax leen allahumma ee yow sama boroom salli yal na nga julli ala muhammadin ci sa jaam bi nga xamante ne mooy seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo ëpp nu ñuy sant ci kaw suuf te mooy ki dàq sant ci kaw suuf te moo gën a yor melo yi gën rafet yi tax ñu koy sant léegi nag wa ala ali muhammad waaye it yal na nga julli ci waa kër ci ñoñu waa kër seydinaa mooy ñoñu seydinaa muhammad loolu nag du ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom deret kese mooy képp ci yoonu njub yaa ngi topp sunnaam nekk kooku ci aalam nga mooy ci ay ñoñam kamaakeem ni nga xamante ne nii sallayta nga jullee woon ala ali ibrahim ci waa kër seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam innaka dëgg-dëgg yow de borom bi hamidun yaay ki nga xam ne yaay ki sant majidun te yaay ki tedd allahumma e yow sama borom barik ala muhammad yal na nga barkeel ci seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam wa ali muhammad ak ñoñi waa kër sangu ñooñi seydina muhammad alayhi salatu wassalaam kamaa keem li nga xam ne baarak ta nga barkeele ala iyaali ibrahim ci waa kër seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam ay ñoñam comme ni nga barkeelee ci ay ñoñam da nga xam ne ñoo ko gëmoon waa këram ak doomam ya ak yonent yi nga xam ne ñoo ñëw ca gannaawam te ay sëtam innaka dëgg-dëgg yow borom di tabaaraka wa taala hamidun yaay ki nga xamante ne dëgg-dëgg yaay ki sant de majidun yaay ki màgg kon ñu yem noonu le ci hadis bii nii ci buntu bi ci baabu tashahhud kon insha allahu taala bii di ñëw ñaagale wallahu taala